fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi albaabu thaalith fi aladabi walfadaa'il wa man yutil huna qiyaama layli yahna alayhi tuulu yawmi lhawli mu ne wa man yutil ba léegi mu ngi wax ci gëneelu taxaw di julli guddi di dundal guddi yi ngir sa boroom même bu dee ci njël am ñaari rakk yooy def même loolu bu ko xeeb loolu ay ngëneelam ci la nekk di ko wax ak tamit di la wax après lan moo la ciy dimbali ak yi tax yow doo ko man mu ne waman yutil te fii bul fàtt ne ñu ngi ci buntu bi nga xam ne day wax tegginu biir yi nga xam ne moom de façon ku ko matalu dañ lay dàq dañ lay yiir mu ñu doon limal yi nga xam ne di ko làmboo da di ko def day tax ñu dàq la yiir la voilà dàq la ci bis bii nga xam ne moom ilaa rabbika la jëm ci sa borom mu ne wa man yutil képp koo xam ne nag day saxal huna di guddal huna fii ci àddina bi lay layli di guddil taxawaayu guddi yi julli yi guddi yi kooku de yahuna alayhi dina yomb ci moom des na ko woyofal ëllëg tuulu yawmil hawli gis nga guddaayu bésub tar-tar ba muy àllaaxira na muy tar-tar di nga yawmal qiyaama bésub taxawaay ba kenn du toog muy gudd gudd gudd boo tàmmee julli guddi day mel ni yow heure jamono yi nga taxawee di julli rek la nga miinoon loolu lay def waaw lépp relatif ñi nga xam ne nag xamuñ woon yooyu doonuñ coon nekk mu gudd lool ci ñoom yow mu woyof ci yow dañ la koy woyofal mu ne inton yi laylatan bi dhikri rabbika tusbih ka yawmi waladatka ummuka mu ne intox yi gis nga ndeem dundal nga laylatan benn guddi képp bi dhikri rabbika di ci tudd sa borom ci ay nawaafil ay adkaar ay salaatu ala nabi di tudd di dellu ci sa borom alayhi salaatu wassalaam di dellu di tudd sa borom te di ko fàttaleku ci ay rakkaa ay sàbbaala ki subhaanallah ay alhamdulillah la hawla wala quwwa ak façon yoo yële yow de boo ko defee tusbih di nga xëy ka yawmi waladatka comme bés bi nga xam ne la la jure ummuka sa yaay mooy da ngay wecc ci ay bàkkaar mu ne ama alladi muyassirun lahu sabab fa qillatul akli wa qillatu taab wa aadamu dunubi bin nahaari wa kathratul haaji li ghayril baari kon sëriñ bi radiyallahu anhu nag fii mu lay ñëw nag ginnaaw bi mu la waxee lii nag mu lay wax nag yi la koy yombal waaw waxoon naa ko sànq dina la wax li tax nga man ko ak lay tax doo ko man lii nag mu ngi ñëw ci li la koy yombalal nga ba nga man di def xiyaamul lay mu ne amma alladhi muyassirun lahu sabab amma ndaal alladhi li nga xam ne mu muyassirun day yombalal lahu ñeel cam si mu yombalal ko mba muy man di taxaw guddi mu ne lool sabab daa am ay sabab yoo xam ne de il faut nga respecter ko topp ko ngir boo ko defee loolee boo ko respecté dina la yombal nga mën a hein yow cam si nga mën a taxaw guddi yi di la ngir sa ngir gi nga xam ne mooy sa borom voilà mu ne kon kaay ma wax la bi ci njëkk benn nee ma benn nga ne la benn mu ne fa xillatul akli waaw fokk nga wàññi lekk <laughs> bu ma wax dara yaa fayam fii mu ne damay wax rek li sëriñ bi wax quoi waaw jarul yenn xool yeeg xeelu yeeg yooyu yëpp du ci wàññiwul dara man damay wax rek li mu wax <laughs> voilà yii ko siifatu yeeg yooyu yépp sawaay <laughs> yaa fay yaa di jambaar waaye dinaa ko wax bu soobee yàlla <laughs> waaw kon nag déglul rek garaawul <laughs> ah way garaawul léegi kon bi di njëkk fa qillatul akli da ngay wàññi doo lekk lu bari da lekk lu la tëye la yonent wala sa sa boxo da xaaj sa biir bi ñetti xaaj benn xaaj bi ngir sa lekk beneen bi ngir sa naan beneen bi ngir sa bopp loolooy tax nga man a di yeewu voilà kon da ngay néewal sag lekk benn wa qillatu taab waaye tamit da ngay néewal yi lay teg ay coono sinon bu dee ne yow li ngay nekk da ngay escanté wu ba tas ba njëkk yëpp waaw ci lu lay tas jëla rëng-rëngi tël tël boo wàccee sax teel a wàcc au lieu yow nga ñëw sa kër noppale ko tuuti ngir mën a dal mais nga nekkaat ci yeneen yi rek di jaay ne man maay góor ñafe góor activité non ma ne liggéey bi boo ko fi toppee wallaahi di nga deeta la nga fi doon uddoo ko waaw am na ñoo xam ne jàpp nañ ne lépp liggéey la ñu bu ko defee ñu naan cey sawaay moo di jàmbaar ma ne loolu du jàmbaarte liggéey ba nga waree liggéey liggéey indiwuñu fi jaamu yàllaa ñu fi indi da dari dañ koy def ngir def ko jaamu yàlla ngir li mu tax sax mu wax ñu jaamu ko ñu gintee mën a ne mais foog ne 24 heures sur 24 wala ay 9 heures de temps 10 heures de nekk ci liggéey ba tax boo ñëwee sa julli nga paqueté ko te loolu amul ci l'islam loolu ak caaxaan la tudd laa wax voilà kon wa qillatu taab foog nga wàññi sa sa coono yu bari yi ngay yi ngay ngaar ci bëccëg gi laa wax waaw ñetteel ñetteel nee ma ñetteel mu ne waa ma ne la waa kon ñetteel mu ne waa adamu zunubi binnahaari yi foog waa ji bàyyi di defi bàkkaar ci bëccëg gi ndax bàkkaar yi day lay téye ay fin la ay chaîne yu lonk sa tànk bi da la ngir nga bañ a jóg guddi voilà kon waa adamu zunubi bañ di defi bàkkaar bi nahaari ci bëccëg gi waaw waaye it wa kasratil xaaj mooy wa adamu kasratil xaaj ak tamit bañ a bari li nga xamante ne ni mooy aajo li gayril baari loolu mooy lan mooy mooy loolu nag nekkul bu ko bari le mooy bu ko am sax du tuub bul amal aajo ci keneen ku dul al di aju bind suñu di borom bi tabaaraka wa mooy moom képp koo xamante nii. aajo bu ko amal ci mbindeef ku ci yàlla waaw loolu waxoon naa la dàqantewul ak yow nga aj sa xool ne yàllaay defare mooy lore mooy mooy indi njariñ mooy jañ lool waaye nag diw mais docteur la lii ma dal sama borom wax ma sabab lu ji dem ci ñi nga xam ne man nañ koo faj yonent bi saa saa ne tadaawu ibadallah daal di leen jaa dem di di di di faju yéen jaamu yàlla yi borom bi mu ne wàccewul benn wopp lu dul wàcc na dawaa boo xamante ne mooy lu koy faj wàccewul benn wopp lu loo xam ne moo koy faj kon tadaawu daal di leen faju ibadallahi jaamu yàlla yi kon nag may def loolee mais gëm na yàllaa may faj du sama dem ci docteur rek mooy tax ma faju déedéet bu boobaa yow boo fa demee ku la gis ci biti naan daa am aajo ci docteur bi waaye yow sa boroom nga amal aajo allah kon wa kasratul xaaji wa kasratil xaaji mooy nga ñàkk di am aajo bul am aajo ci kenn li gayril baari ci kenn ku dul bi nga xam ne mooy aji sàkk suñu mel ni ñu ne ko waaw <laughs> kon daal bañ a bàkkaar ci bëccëg yi ak lii kon loolu mooy quatrième bi mu ne waaw kaay nag ma wax la lu tax mu ne idi zunubu tuurisul qasaawa kama mada wa tujibu shaqaawa mu ne idi zunubu ndax bàkkaar yi boo gisee booy booy bàkkaar ci bëccëg yi bu guddi jotee nga am problème diis diisu mën a jóg doo jóg iblis ñëw saw sa nopp yi mbéewal sa nopp yi wal iyaazu billah ndax bàkkaar yi tuurisu day day day day donnloo koy def alxasaawa wow xol kamaa mada comme ni mu rombe ci bunt yi ñu wenn weesu woon leeraloon na fa yii wa tuujibu te day waral ak shaqaaw ak texe bi moom ay bàkkaar yu bari waaw ndax fois boo defee bàkkaar ñu tomb ci sa xol bi nga xam ne daanaka feuille bu weex la woon bu tomb bu ñuul bu baree ba dem lool mooy ar raynu mooy xomaagu xol kallaa bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun kallaa jàjjul raana xomaan na ala qulubihim ci seen kaw xol yi nga xam ne daa waroon a leer maa la nga xam ne moom lañ doon sangu ci yu bon moo tax seen xol yi mel nii kon nag ju bàkkaar day waral li nga xamante ne day donnloo ak yi ko koy def ak wow xol comme ni mu jiitoo mu leeral ko moom Bamba radiyallahu anhu wa tuujibu shaqawata day waral li nga xamante ne nii mooy ak texee yi léegi mu ne summa taxoolu baynahu wa baynana summa taxoolu baynahu wa bayna asbaabi rahmatin wuqiina xayna mu ne summa ginnaaw gi yemul rek ci wowal xolaa ak waral waaji ak shaqaawa ak texeeri waaye summa ginnaaw gi taxuulu baynahu wa bayna asbaabi rahmatin day dox taxuulu day dox diggante waajay dikk bàkkaar yi bàkkaar ya day dox diggante mooy conséquence bu bàkkaar ya day dox diggante baynahu diggante moom wa bayna asbaabi rahma sababu lay indi rahma yërmande yàlla yu yu kawe yi te màgg bàkkaar yu bari conséquence day tax loolu day def day def barrière benn ñàkk diggante yërmande yàlla yi agsi ci moom ak loolu le wal iyaadu billah sababu yërmande yàlla yi wuqiinaa xay naa waaye waaye yàlla nañu borom bi musal ci li nga xamante ni mooy alkande ndax kat lii moom alkande moom weesuwu ko loo xamante ne mooy tax nga daal di yow yërmande yàlla sabab échelle yi yërmande yàlla yi jaar ba agsi ci jaam yi bakkaar yu bari yooyu tax def mu def mu saddu daal di koy baare ba mënula agsi kon nag yàlla yal nañu borom bi musal ci ak edda ci li nga xamante ne mooy ak alkande wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa a alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alamin